qaala al-imaam al-haafiz an-Nawawi rahimahullahu ta'aala mu ñu yëndil xadis numéro cinq cent onze muy juróomi téeméer ak fukk ak benn wa an Ubaydillah ibn Mihsan al-Ansaari al-Xatmi radiyallahu anhu annahu qaala qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'aafan fi jasadihi indahu quutu yawmihi فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها رواه الترمذي رحمه الله تعالى وقال حديث حسن سربه بكسر السين المهملة أي نفسه وقيل قومه kon al imaam al xaafidu Muhyiddin an-Nawawi rahimahullah mu ñuy andil fii xadis boo xamante ne nii bu bees la muy xadis mu ne wa an Ubaydillah ibn Mihsan mu ne mu ngi jële ci saxaaba boo xam ne mu ngi tuddoon Ubaydillah ibn Mihsan al-Ansaari eh, bokkoon ci waa Ansaar moom lañ ko doon dàkkantale ci waa moom lañ ko doon askanale al-Xatmi ah. Eh, radiyallahu anhu taalibe la woon ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom nag am na ñu ne Ubaydillah comme ni Imaam An-Nawawi wax nii ne noonu la tuddoon waaye am na ñu ne Abdullah ibn Mihsan la woon ah al-Ansari al-Khatmi Abu Salama rahi radiyallahu ta'ala anhu wa ardaah moom mi nag par exemple Imaam al-Hafiz Ibn Hajar ne moom dañu wute ci est-ce que saxaaba la wala déet am na ñu ne euh, bon am na ci boroom xam-xam yi. ñoo xamante ne nii comme al imaamul Bukhari rahimahullah ci ak taarixul kabir te loolu mooy li wër saxaaba la voilà moom da ne kay la kay lahu soxba ah waaye eh, eh, kii am ñoo xamante ne nag comme imaamu Dhahabi moom da ne ah moom uxtilafa fi soxbati de dañu wutee ci est-ce que saxaaba la wala déet te noonu la ko al imaam al Haafiz Ibn Hajar eh, waxe wal imaam Ibn Abdul Bar mu ne aktharuhum yusahhihu suhbatahu mu ne li ëpp nag ci boroom xam-xam yi toppatoo yi eh, ci wàllu wii eh, rijaal yi ñoom dañu ne dañoo wéral ne kii saxaaba la si voilà moo tax al-Fadl ibn Dukayn muy kan <laughs> al-Fadl ibn Dukayn sëriñ imaamul Bukhari ak ñoom imaam Ahmad boobu moo ko bokk ñoom Abu Nu'aym waaw al-Fadl ibn Dukayn ah <laughs> mu ne adraka an-nabiy sallallahu alayhi wa waaw war a aahu te gis na ko voilà kon nag mu ngi noonu le <laughs> voilà kon mu ngi noonu moo imaamu Tirmidhi mu ne wa kaanat lahu suhba voilà <laughs> kon mu ngi noonu kon Abdallah eh, la tuddoon ñii ne Ubaydillah ibn Mihsan al-Khatmi Abu Salama al-Ansari radiyallahu ta'ala anhu mu ne eh, mu ne annahu qaala nee na qaala rasulullahi ndawal yàlla sallallahu alayhi wasallam nee na xam nga hadis bi tuddoon nañ ko fan yële <laughs> waaw man asbaha minkum mooy dañu ko tudd noonu mais bokkuloon ci xadiis yi ñu gisoon ci Riyaad bi waaw man asbaha képp ku xëy minkum ci yéen amina nekk ci kóolute fii sir bi waaw lan mooy siir bi mu ne bi kasri siini ca suuf imaamu Nawawi ne bul wax su bul wax sa maska suuf ngay def si sir be al muhmala siin bi nga xam ne amuli tomb mooy siin gu wow gi si ngay def maska suuf mu ne ay nafsi yi mooy ci boppam koo xam ne dafa xëy sécurité ah ci boppam amuk amuk am jàmm ci boppam waqiila waaye ñam nañ ne non sir bii du xaw de qawmihi mooy ay ñoñam waaw amul dara lu muy tiit bu demee bu génnee dem liggéeyi wala dem jënd mburu amul dara lu muy tiit ci ginnaawam ne njabootam dines na ko décimer dinañ ko faagaagal dees na leen yàq ci seen ci gannaawam waaw wala dees na leen bombarder wala nañ leen nàngam waaw kon aminan mu nekk koo xam ne képp kuy man asbaha minkum aminan fii sirbe daldi eh, nekk ku am kóolute ci njabootam wala ci ay mbokkam mu'afan fi jasadi bañ koy gis waxoon nañ la nag ñaari firi yi day mel ni qawmihi nag moom la gën a doon parce que liñ ko teg mu'afan fi jasadi nekk koo xam ne daa amuk aafiya am bonne sante ci yaramam loolu aminan fii sirbihi bu doy na mooy nafsihi boppam mooy daana mel ni dugg na waaw parce que boo nee qawmihi ay ñoñam mooy moom ak i ñoñam duggaale na ñoom ñépp a nekk ci jàmm ñoo am sécurité waaye dëkk bi du réewum ay du réewu réewu jàmm la fi muy dund du xëy di am dara lu muy xalaat man na jóge fii dem ba Kilikoro ñëwaat ca Mali ñëwaat du am dara lu muy ragal gannaawam naan bu ma génnee mbaa dinaa fekkaat sama njaboot waaw waaw mu afan fii jasadi am aafiya ci yaramam mooy am bonne santé waaw xëy ci nañ ko waxoon bañ koy tudd yëngal tànk yi lépp ñëwaat waaw lu mu laal rek mu daal di koy fekk si mu ne indahu ba pare borom bi defal ko beneen xéewal ñetteel xéewal aminan fii sirbi benn mu'afan fii jasadi ñaar indahu mu am na fawam quutu yawme waaw dépense bésam waaw amul problème tay jii kay rek tay rek la ma manam li bu ngeen ko am manam la sinon man nekk célibat a <laughs> ah, fay <laughs> ah na nekk yow man na la ba waaw amoo loo lekk saway waa indahu nekk na foom xuutu yow mi la xamante ne nii mooy dund dundu euh, tiiru bésam boobee fa ka annama mu ne gis nga kii mu ngi mel ni xiisat dañ koo dajale lahu dunya waaw ba mel ni am na àddina lañ ko dajaleel bi xadaa fiiriha ak lépp loo xamante ni yiw la bu nekk àddina mu ngi mel ni borom bi da koo teg loxoom <laughs> <laughs> Ah, yooyu laa de moo ñun yow yàq am na yoo xam ne wallahi jàppuñ ne lii boo leen ko waxoon waxoo leen ne yonent saa sallam nee na ñi boo ne yonent saa sallam ba ko wax wata ma suñu ko dé mas nañ ko dégg bon lu bari dina tax yenn réaction yi nga doon am ñu téye ko te ñoo yey téye ko mais woon ñoon rek di wax ñii ñu foog ne say waxi bopp la saa yow wa saytaan nga lay wax wax yow <laughs> waliyasu billah mu ne rawahu Tirmidhi mu ne hadith bi al at-Tirmidhi rahimahullahu ta'ala daal na koy solo mu ne wa qaala mu ko solowee nee na xadithun xadis la xasanun boo xamante ne nii bu baax la de xadis bi <laughs> waaw <laughs> eh, suuf sir bi waxoon nañ ko léegi laaj bi kon ñu dugg ci njàngat yi première mooy hadis bi est-ce que imaamu al-Bukhari ki imaam at-Tirmidhi kese moo ko solo dañ naan la déedéen al imaamu Ibnu Maaja solo na ko waaye sëriñam al imaamu at-Tirmidhi mi imaamul Bukhari solo na ko mais al-Adabul Mufrad voilà indiwu ko ci Sahih bi waaw bu dem nag naan da ngay Sahih bi naan da nga koy seet non xawoon naa imaamul Bukhari bindu lool rek ah at-Taarikhul Kabir ak yooyu yëpp moo leen bind al-Adabul Mufrad boo fa demee moom hadis bi indi na ko waa ci téere yi nga xam ne moom la ñuy wax yooyu al imaamu yi nga xam ne moo ko fekk mooy al imaamu yi nga xam ne mooy ibnu Maaja al Qazwini rahimahullahu taala kon al mu ngi ko indi ci abwaabu zuhdi hadith yi gisoon sànq eh, quelques hadith la ci teg indi mu ne kon abwaabu zuhdi an rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam baabu mu ne haddasanaa Amr ibn Maalik wa Mahmuud ibn Xidaash al-Baghdaadi mu ne sama ñaari sëriñ man imaam at-Tirmidi ñoo ma ko solo rahmatullahi alayhi ñoo ma ko nettali mu ne haddasanaa nettali nañu Amr ibn Maalik de Amr ibn Maalik ibn Umar ar-Raasibi rahimahullah Abu Usmaan al-Basri al-Waasiti rahimahullahu ta'aala wa Mahmuud ibn Xidaash di Mahmud ibn Khidash at-Taliqani Abu Muhammad euh, wàccoon fa nga xam ne mooy Baghdad moo tax ñu naan ko al-Baghdadi Abu Muhammad rahimahullahu ta'ala mu ne ñoom ñaar ñëpp qaala nee nañ haddathana Marwan ibn Muawiya mu nekk ñu nettali mooy Marwan ibn Muawiya di Marwan ibn Muawiya ibn al-Harith ibn Uthman ibn Asma ibn Kharija ibn Uyayna ibn Hisn kii yàgg nañ ko gis xam naa dañ ko gëj a gis waxoon nañ la mooy surtout kii la Uyayna ibn Hisn <laughs> sayyidu banu Fazara <laughs> ibn Badr al-Fazari <laughs> Uyayna bokkoon ci magu arab yi gisoon nañ ko fi yaagoon nañ ko fi gis Abu Abdillah moo duggoon ci Seydina Umar na yaa ngi fàtt la ko ba ko al-Hurr ibn Qays doomu mbokkam bi daal di introduire ñu mu ñëw na ko introduire ma ci kii bi amir boobu oh, yow gis naa ne góor bi am nga fa gi mu ñëw rek dugg naan ko yabna al-Xattaab ba Seydina Umar naan koo bàcc yar bi <laughs> moo maamu kii la <laughs> kon mooy Marwaan ibn Mu'aawiya ibn al-Haaris ibn Usmaan ibn Asmaa ibn Xaarija ibn Uyayna ibn Hifna ibn Huzayla <laughs> ibn Badr al-Fazaari Marwaan mooy Abu Abdillah al-Fazaari al-Kuufi al-Makkiyu ad-Dimashqiyu rahimahullahu ta'aala qaala man haddathanaa Abdurrahmaan ibn Abi Shumayla al ansaari mu nekk ñu nettali mooy Abdallah Abdurrahman ibn Abi Shumayla al ansaari al madani rahimahullahu ta'ala moom mu jëlee ko ci kan an Salama ibn Ubaydillah ibn Mihsan al Khatmi mu jëlee ko ci euh, Salama ibn gis nga Salama ibn Ubaydillah ibn Mihsan al Khatmi mooy Ubaydillah al Khatmi ah mooy saxaaba bi nii ñu gis benn ci doomam la ko jëlee an abiihi mu jëlee ko ci Salama jëlee ko ci baayam bi Ubaydillah wax nañ la nag ñenn ñi Abdullah ibn Mihsan ñi ne Ubaydillah gis nañ ko sànq al-Khatmi al-Ansari rahimahullah radiyallahu anhu mu ne imaamu Tirmidhi wa kaanat lahu suhba waaw wax ni sëriñam wax ci at-Taarikh al-Kabiir bi imaamul Bukhari ne kii amoon nag saxaaba mooy ram nga wax nañ dañu wute nag saxaaba la mu préciser lool xam na lool moo tax mu bëgg a préciser ne lool mooy li wér te loolu mooy li wér insha allahu taala sahaaba la woon radiyallahu anhu nekkoon nag àndandoo ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam tuuf na ko ndaw jaloore annahu qaala qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi indahu quutu qawmihi fakaannama hiizat lahu dunya mu ne hada hada hadithun hasanun gharib la na'rifuhu illa min hadithi Marwan ibn Muawiya wa hiizat jumi'at voilà mu ne hiizat mooy jumi'at mu ne lii mooy loolu la Imam an-Nawawi ne wa qala hadithun hasan Imam Tirmidhi ko mi gonde dane eh, hada xadithun xasanun garib lii xadis la bu baax bu eh, bu eh, tumuranke xamuñu ko lu dul ci xadisu marwan ibn muawiya mu ne waxiisat loolu nag mooy li muy tekki mooy jumiat mooy jumiat voilà eh, mu ngi kon lii mooy xadis bi hada fiiriha bi da ngay gis ne ñëwul fii eh, imaamu Ibnu Maaja indiwu ko fi eh, eh, al-Mubaarakfuuri rahimahullah al-Cheikh al-Mubaarakfuuri bi muy def Sharh Tirmizi dana wa zaada fil Mishkaat bi hadaafiriha mu ne boo demee ci al-Mishkaat foofu yokku nañ fa bi hadaafiriha mu ne qaala al-Qaari mu ne al-Qaari nee na ay bi tamaamiha ci matale mooy dajale na fa àddina bu matal ko sëkk wal hadaafiir al-jawaanib mooy côté yi mooy dañu lay lemal côté àddina yëpp mel ni lemal nañ la ko teg ko sa loxo wa qiila al aali mooy yu kawe yi yow la gën a màgg ci àddina jox nañ la ko waaxiduha xidfaar aw xuzf aw xazhuur wala xuzhuur mu ne wal maana fa kannama utiya dunya bi asriha mu ngi mel ni jox nañ ko booleem àddina daal dinañ koy teg ci loxoom kon xadiis baa ngi nii yonent bi alayhi salaam ba léegi lëkkaaleem ak suñu bunt bi mooy alkafaaf vraiment doylu ci dund waaw doylu doyloo loo xamante ne mooy li nga xam ne man da ñàkk sa dund moo tax yonent bi alei satu salaam ne lii nii képp ku yàlla defal ñetti mbir yii ñetti mbir yii képp ku ko yàlla defal yow mu ngi mel ni danaan la wàccoon ak yow waaw mooy dajale na la àddina léegi rek ah, wax naa la suñu doomi jamono wallahi am na ñoo xam ne ka bari nañu ah ñoom jàpp nañ lii borom bi defal na leen ko mais ñoo dàq kaas foo leen fekk ñu ngi jàmbat lu tax parce que ñoom amuñu doylu waaw yal na bu ñu yàlla xañ doylu al ghina nafs yal na bu mu ñu ko xañ na képp ko ñu ko xañ mooy koo xam ne day mel ni kuy naan ndoxu géej du màndi mukk waaw lu muy gën a naan a soxlam ndox wal iyaadu billaah day dem ba biir bi toj funki waaw waaw comme xadiis bi ñu fi gisoon rek <laughs> waaw waaw wal iyaazu billah wal iyaazu billah kon mooy affaire yi ndekete hein li am solo mooy doylu mooy doylu mooy li nga xamante ne moom la la borom bi defal nga am kóolute fii sirbe ci sa ñoñ comme ñoom suñu réew yi nga xamante ne nii hein dañoo nekk hein dañoo nekk lan ci jàmm lañ nekk wallahi bu ñu comparer suñu bopp moo xam France nekkuñ ci jàmm ci guerre lañu Sénégal Mali Gambie xoolal nga comparer ko yal na borom bi jàppale leen waa Gaza fee nga xam ne sioniste yu yiis yu yiis yu fay def addina bi li ëpp ci addina bi nekk ay complice waaw ay complice lu ñees waaw wal iyaazu billah te loolu du lu bees de toute façon loolu moo fi masa ama ah. daanaka kay léeg-léeg day seen seen du metti ak média yeeg yooyu kii ak lu ñees ci nga xam ne moom lañ nekk waaw mooy nga comparer ko ñoom nga xam ne yow da ngay nelaw ñu bombardé sa kër sa njaboot faatu décimé yow sax boo nga bokku ci allahu akbar allahu akbar waaw ah, wal iyaazu billah kon loolu ñun ñu nekk ci jàmm am nga jàpp boo xëyee doo xëy te loolu bala nga koo xam ñi ko xam mooy ñi nga xam ne dañoo ne woon ci jàmm googu ba ñàkk ko am na benn reportage bu mësul a gis France 5 wala France 2 France 2 France 2 mais yàgg na de yàgg na c'était vers deux mille seize wala deux mille dix-sept côté yooyu la woon si ma mémoire euh, ne fléchit pas waaw bu dee euh, euh, ju juumuma ci date yi fekk ñu doon def reportage ci Syrie xam nga Syrie ak seen révolution ba ñu waxoon di def ni ñeneen ñi di toppandoo parce que yi ne révolution arabe waaw waaw Tunisie def nañ Égypte def nañ nangam ñoom itam ñu naan dañuy def <laughs> far Bachar al-Assad mel ni Assad ci seen kaw waaw gars yi foogoon ne day yombe noonu xom nañ defe benn Ali jële ko fa ak ak ak Moubarak ba Égypte ak yooyu ak ak ak ñu foog ne noonu lay defe <laughs> sawaay ba tey yi may wax laa wax en deux mille vingt quatre sawaay fa ne gars yi sax tuddatuñ leen daanaka décimé na leen ak lan la yàq dëkk ba ak rayante yi am ak tee yañ amoon ñàkk gi ñu ko ñàkk ñu wane ay Syriens ay Syriens ay famille ñu leen di ñuy def reportage di leen laaj waaw ak ci koo xam ne naan mais benn femme bu doon man man fii fii ci ajjana laa woon mais insouciante bu ma nekke woon di dem école di dem kii ma su ma am dara lu ma kii dafa mel ni mais gis nga bi 2011 xare mars 2011 foog naa la woon révolution bi commencé répression yi commencé mu ne mais dafa mel ni mur yi sax dañoo dañu soppeeku nekkatul mur yi ma doon romb di jaar di leen romb waaw lépp mujj yow dal amatoo te jamono ju nekk mën nañ la jàpp torture la wala yu rey la ndax ñeen jàpp nañ ne ci camp nga bokk ñu jàpp na ci camp ñu bari ñu gis ñu leen ñu tëj leen ci prix ba léegi nii gis nga jàmm dañu xamoon ay deux mille avant deux mille avant ñuy def loolu tey lañu après la ñuy door a gis loolu kenn laa illah waaw moo tax gaa yi woote révolution révolution révolution te seeni xel gàtt waaw parce que révolution yi moom dara la fi chaque la fi sottul ah, dara waaw gars yi dañuy révolution ba pare ñu ko ñu révolution kañ kenn ci jële ñu dem ba ci biir di ko rëccu waaw waaw nettali woon naa leen fi ci yeneeni ca siira ba waaw euh, irakien boobu nga xam ne fii laa ko xamoon Lyon <laughs> euh, xam nga Bagdad it noonu la meloon Irak <laughs> Irak Irak sans Saddam lu ñu man di wax yow bu dee ne mbiru politique ak yooyu concerné wu la yow dund gu neex nga amoon waaw boo laalu mbiru nguur gi nii ak kee nekk ci nii yow moom sawaay doo opposant bu ñu xam yow ci dund gu neex nga nekk moom mu mu mu mu won ma photo baayam chiit la chiit la waaw <laughs> won ma photo baayam boo xam ne mu ngi yor seen kaala yooyu am na nag yu ay mandarga yu muy nekk selon kaala gu ñuul wala gu weex loolu ci ñoom am na lu muy tekki ci ñoom waaw mu ne ma sama baay mii dundatul allah yarhamu waaw Saddam huwa alladhi waaw Saddam moo ko faat waaw wallahi ya Muhammad wax wax ma ne ko mais ma ne ko ah waaw loolu de lu metti la wax dëgg yàlla moom waaw ah, loolu metti na de waaw waaw metti na wax yooyu ba pare ma ne ko mais léegi nag daa am benn affaire rek bu ma bëggoon a xam <laughs> bu ma la bëggoon a laaj mooy mais wax sa daam lu wax na ñagas a ñagas ma ne ko baax na waaw mais damay laaj rek yow jamono jii nii jamonoy Saddam bi muy nekk ci nguur ga Irak ak yow jamono jii nii depuis mu jóge fi eh, lan moo tane fekk temps yooyu ay côté 2008 la woon 2007 2008 temps yi nga xam ne attaan temps yi ku nekk dégg nga ay falul jaawaki <laughs> ay tikrik ay tik ak ay <laughs> <laughs> ni attaan temps yi ba américain yi gaa yi seen seen seen bopp yi wëlbatiku waaw waaw mujj daaw dalax affaire bi jox ko gaa yi nekk ci seeni base mais attentat yi fu nekk dee kenn affaire yi yéeme lool ay moor yu bari waaw waaw léegi nag ma ma koy laaj ci loolu ne ko mais man loolu lépp vraiment maa ngi compatir ci métti bi la dal ak yooyu yëpp waaye dama du bëggoon rek nga wax ma te yàlla tax yow jamono ji ak jamono ba Saddam newee foofu jiite woon ko te loolu lépp amagul avant 2003. que ku yées que Bush di fa indi xare ci seen tàcc yu mag yi ci arme de destruction massive lañ doon wax naan moom la Saddam yor loolu lépp nekk poudre boo xam ne ñépp ñoom seen bopp ñoo dem ba ne xam ne lii du dëgg waaw. waxoon naa la jamono jooju ay way xoolal jullit ñi nga xam ne ñoo ci doon ayibal seen mbokki jullit Saddam ak waa Irak ne liñ leen def baax na teg ko ci ay ci ñoo xamante ne ni ñooy occidentaux yi ñooy euh, américains yeeg ña àndoon ñoom. xoolal léegi ba gisee ne du dëgg wal iyaazu billah te loolu lañ mës a dëkk ba léegi nii lépp lu ñoo wax kadib la parce que ñoom diplomatie de kadib ci la ñuy dox léegi sam dañ ci amatul yenn kert léegi léegi di nëbb yenn yi léegi moom dañuy def maa tey c'est du maa tey parce que nee nañ c'est décomplexé voilà c'est décomplexé maintenant waaw bu dee daal ay réewu julli laa yooyu c'est dañuy def li ñuy def maa tey amul dara luñ ci nëbb wal iyaazu billah léegi dama lay laaj rek mu wax wax ne waaw yow wax dëgg yàlla parce que dama ne ko yow yow nee nga ma sa yaay booy dem di ko seeti manoo dajeeg moom Irak yow na ngay nga xamante ne nii mooy France ngay jóge ngeen joxante Iran Iran lay dem waaw Bahran wala ci foroy xaw ma fan sax ci Iran waaw yaayam jóge Bagdad dem foofu ñu dem ci hôtel nekk fa ensemble ah mu dajeeg yaayam ñu nekk ay fan après moom mu jëlaat yow ñëw France yaayam jël xaw ma lu muy jël dellu Bagdad ma ne ko nag mais loolu xam nga loolu kii na mais yow est-ce que nag taaw Saddam kon côté sécuritaire bi loolu tanewul mu waxaat wax loolu waaw ma wax dëgg yàlla temps yooyu moo tane woon ah waaw ne bu ñu waxalee yàlla rek moom temps moom doon nga am paix doon nga am jàmm doon nga am nangam ak ma ne ko voilà loolu rek laa bëggoon a xam. lool rek laa bëggoon ma ma dégg ko sa laan nga wax ko mooy gis nga affaire yooyu noonu lii lay indi nag <laughs> voilà mooy gars yi dañuy kii ba dem après di rëcc sax tee ñu amoon léegi loolu sax ñàkk nañ ko waaw moo tax bu ñu ñun bu ñu comparer ak pays yooyu <laughs> dinañ xam ne kon aw ay jardataal waaw man asbaha minkum képp ku xëy ci yéen aminan fii sirr waaw nekk koo xam ne ko dal la ku doy ci ay njabootam boppam mu'afan fi jasadi ñaareelu xéewal dara daru la waaw nga xëy fudd yeewu sant yàlla dugg ci wanag ni jàpp ay way julli am na ñoo xam ne loolu rek luñ ko def mu'afan fi jasadi di ngay tëdd ñaata nit ñoo tëdd yeewuñ borom bari nañu tëdd ñoo xamante ne nii yeewu leen après de waaye foofu lañ yem ba ñu génnee àddina borom bi fa la leen jële ba ñu tëddee yeewuñ waaw yow nag mu may la nga yeewu loo xëcc sa cër yépp daal di taxawaat alhamdulillah au lieu nga sant yàlla ci xeewal googu defoo nga koy mooy nga xëy julliwoo waaw ndax da ngaa yàq topp sa liggéey bi walla liggéey bi jóg sangu kii yëpp def yëpp jël sa petit déjeuner julli bokk ci te nga ne julli nga waaw dara amul dara lu ci bokk waaw dem madame voilà bisu madame voilà way à tout à l'heure hein euh, faut ah tu surveilles bien les enfants hein, parce qu'aujourd'hui euh, ils ils ne vont pas à l'école ah voilà bon surveille les bien bon de toute façon je vais appeler euh, dans la journée à telle heure madame ah voilà biso aywa dóor fii gonal yeewooguñ mu dem fam dem tisbaar bokkul ci biir dara yàlla bokkul ci dundam kooku kooku nga yaakaar ne xoolal xéewal bi ko boroom bi def te xañ ko ay mitan ah. fii jasadi pare defal ko loo xam ne moom suñu sàq yaa ngi fees suñu frigo yaa ngi fees suñu bërigo yi ci ci ci mu ngi fees ak ceeb mu ngi eh, dugg mi lépp am na lépp amuñu problème boobu mais est-ce que sant nañ yàlla est-ce yooyu wallahi bu ñu waxalee dëgg ñu bari ci ñun santuñ yàlla bal dañuy jàpp ne def la ñu dara ndax ñu ngi daaj suñu bët yi ñuy ëppale waliyaadu billah kon al-imaam al-haafiz an-Nawawi rahimahullahu taala daal liggéey ciy teg xadiis mi nga xam ne mooy 512 xadiis 512. mu ne waan abdillahi bni amr bni al-aas radiyallahu anhuma anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala qad aflaha man aslama wa kaana rizquhu kafaafan wa qanna'ahu allahu bimaa aataahu rawaahu muslimun rahimahullahu ta'aala qaala al-imaamu al-haafizu an-nawawi mu tegal ñu ci hadiis bi nga xam ne moom moo ci tegu mu ne waan abdillah muy cinq cent douze juróomi téeméer ak fukk euh, fukk ñaar mu ne waan abdillah ibn amr mu ngi koy ci saxaaba bi nga xam ne abdallah ibn amr ibn al-aas radiyallahu anhuma yal na borom bi tabaraka wa taala daal di kontaan ci moom ak baayam di al amr ibn al-aas radiyallahu anhuma mu ne annahu qaal mu ne anna rasulallahi te ndawal yàlla li de sallallahu alayhi wa sallam qaala nee na qad dëgg-dëgg aflaha texe na man ka nga xam ne aslama dafa wommatu waaw ngir yàlla nekk jullit waaw wakaanata mu nekk rizquhu wërsëgam bi nga xam ne moom lay dunde ngir mën a jaamu yàlla ci àddina bi jaamu yàlla gu jag wërsëgam googee nekk kafaafaa lu ko doy mooy loo xam ne daal ay nécessité am day faj mu loolu la ko borom bi wërsëgal fu mu amee nécessité am yépp borom bi faj ko wa Allah borom bi doyloo ko bi ma ataa ci li mu ko jox Allah Allah <laughs> mu ne lii rawaahu soloo na ko muslimun al imaamu muslim rahimahullah hadis bi war nañu wax hadis numéro cinq cent vingt-trois mooy yii yépp sorewul ah soreetul xam nga voilà <laughs> comme hadis bi nga xam ñoom la njëkk a gis ku naa Abu Umaam boobu cinq cent cinquante deux booboo gën a xaw a soreetul bii nag cinq cent vingt trois insha allah war na ñëwaat kon hadis baa ngi nii mu ne kon rawaawu Muslim léegi laaj bi mooy ah, est-ce que moom dong nga ko soloo ñu ne la déedéet al imaamu Abu Isa at-Tirmidhi solo na ko waaye sëriñu imaamu Muslim di al imaamu Ahmad ibnu Muhammad solo na ko na ko noon al imaamu ibnu Maaja al-Qazwini rahmatullahi ala al-jamii al-imaamu Abu Muslim rahimahullah mu ngi ko indi ci kitaabu zakaat baabun fil kafaafi wal qanaa'a buntu bi nga xam ne lenn ci suraax yi moom lañ def ci fil kafaafi ci doylu yem rek ci li nga xam ne mooy. lu la doy wal qanaa ak doylu mu ne haddathana Abu Bakr ibn Abi Shayba mu nekk ñu nettale moom suñu sëriñ di Abu Bakr ibn Abi Shayba Abdallah ibn Muhammad ibn Abi Shayba Ibrahim ibn Uthman Abu Bakr al-Absi mawlahum al-Kufi al-Wasiti rahimahullahu ta'ala qala mu ne haddathana Abu Abdirrahman al-Muqri al-Muqri mu nekk ñu nettale ma Abdallah hmm, eh, ibn Yazid la tuddoon voilà abu abdi abu abdirahman loolu mooy dakkantalam mais abdallah ibn yazid ibn abdirahman al-qurashi al-adawi al-makki rahimahullahu ta'ala al-basri rahimahullahu ta'ala qaala mu ne an Saïd moom mu jëlee an an an an an Saïd ibn Abi Ayyub mu jëlee ci Saïd ibn Abi Ayyub di Miqlaas Abu Yahya al-Khuzaa'i al-Misri rahimahullahu ta'ala qaala mu ne haddathanii nettali na man dong Shurahbil wa huwa ibn Sharik mu ne Shurahbil imaam Muslim ne kooku mooy ibn Sharik di doomu Sharik di Shurahbil ibn Sharik al-Mu'afiri uh, uh, rahimahullahu ta'ala Abu Muhammad al-Misri rahimahullahu ta'ala an Abi Abdirrahman al-Hubuli moo ko jëlee ci Abu Abdirrahman al-Hubuli di Abdallah ibn Yazid al-Mu'afiri rahimahullah uh, moom noonu la tuddoon muy Abi Abdirrahman moo doon dàkkanta mi Abdallah ibn Yazid al-Mu'aafiriyu al-Hubaliyu al-Misriyu rahimahullahu ta'aala an Abdillah ibn Amr moo ko jëlee ci ibn Amr Abdallah doom Amr ibn al-Aas ibn Waa'il ibn Haashim ibn Sa'iid ibn Sa'd ba ni mu jeexee Abu Muhammad ñi ne Abu Abdirrahmaan ñi ne Abu Nasiir al-Qurashi yàgg nañ ko fi gis anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qala qad aflaha man aslama wa ruziqa kafaafan wa qanna'ahu Allahu bima ataahu voilà <laughs> voilà kon nii la ko ënde wa ruziqa mu ne qad aflaha texe na man aslama ki nga xam ne dafa wommatul yàlla wommatulul kenn boroomam kenn waaw moom du jaamu kenn jaamu yàlla la wa ruziqa ñu daal di koy wërsëgal kafaafan loo xamante ne la koy doy lu doy lu yem ci aajoom ak yoo xam ne day tax du laaj du kemande kenn du courber l'échine ngir kenn waaw di tàllal loxo ngir kenn mukk wa qanna'ahu Allahu bima ataa borom bi doyloo ko ca ko jox wa ruziqa fii wa kafaafan ci riyaad bi loo am wa kaana rizquhu kafaafan te nii ko imaamu muslim indi wa ruziqa kafafa noonu la al imaamu eh, eh, at-Tirmidhi rahimahullahu ta'ala moom noone la ko solowee wa ruziqa kafafa imaamu Ahmad it naka noonu moom al imaam kanta al imaamu ki nga xamante ne nii mooy ibnu Maaja it na ko noonu wa ruziqa kafafa eh, noonu la ko ëndee moom mu ne wa qani'a bihi voilà qad aflaha man hudiya ila al islam waaw imaamul eh, kii nu mu tudd eh, ibnu Maaja moom ci terme yoo la ko solo qad aflaha mu ne yonent way saa saam Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhu mu ne yonent way saa saam nee na qad dëgg-dëgg aflaha texe na man hudiya ila al islam ku ñu gindi jëmale ci l'islam borom bi gindi la waaw ndax moom innaka la tahdi man ahbabta borom bi mooy gindi ku ko soob waaye du jaam bi mooy mooy mooy so mooy gindi ku ko sopp waaw waaye yàlla inna moom moom yahdi man yasha mooy gindi ku ko sopp léegi nag texe na ki borom bi gindi nag xolam mu ubbi ko mu nangul islam wa ruziqa mu daal ñu daal di koy wërsëgal alkafaafa lu doy ci ay aajoom wa bi bihi amu doy lool la borom bi defal muy loo le daal di doy ci ngir moom kon mu ngi noonu le wa kaana rizquhu bi boobu gisuma Eh, eh, ci kan moo solo loolu moo xam ne terme wa kaana rizquhu kafafa kon hadis bii nii eh, suñu lëkkaale lëkkaaleem ak suñu bunt bii mooy li ñu jóge tamit benn la ñoom ñëpp dañuy wax lu doylu ci li la yàlla defal boo doyloo ci li la yàlla defal kooku moom la dundam di neex kooku moo mën a am jaamu yàlla gu jag kooku mooy ki nga xamante ne àddina jël na li fi nga xam ne manu la ñàkk ci moom waaw ndax mënoo ñëw bàyyi àddina bi yëpp waaw te loolee mooy li nga xamante ne moo taxoon mu ne ñooñu yi am ñoom du ñu sonn ca àtte ba waaw ndax ñoom bu ñëwee dañuy teel a dem ant ba léegi nag boroom <laughs> alal yi ñoom mahbusuuna waaw <laughs> waaw fekk lii mu nekk lu dagal waaw <laughs> mooy mu nekk wërsëg boo xam ne ci dagan la ko amee te tamit utilise ko foo xamante ne nii lu dagan lay doon loolu tamit lu am a am solo lu ama am solo lay doon waaw kon lii nii kon mooy euh, nit ci daa war di al iqtisaar ala al qalil lu ko doy rek ci lekk ak naan ak yooyu ak ñi nga xam ne ñoom la war a yo ah ba pare waqannaahu mooy ñoo sànq mooy doylu waqannaahu Allah ñu xam ne xanaa yàllaa koy defal jaam ni nga xam ne moom la waxee hudiya qad aflaha man hudiya ila al islam kooku texe na ki nga xamante ne moom lañ gind ci l'islam nga xam ne kon gindi ci l'islam du maa koy defal sama bopp de borom bi moo lay gindi mooy gindi ku ko soog kon nag ma ñaan ko mu gindi ma te l'islam bii ma ne ma gindee sax waaye lim ma gis loolu naa ci teg sama bët te doyloo ko waaw te bañ rek di daaj ni ma féete kaw ci wàllu am amu àddina kese waxoon nañ la loolu nag te ne tekkiwul ne man eh, bu dee ne gis naa ne sama amee sama condition xaw na difficile ma fexe lu ko améliorer bien sûr waxuñu la lool. waaw mais dañu la wax ne loolu def ko nga def ko jaamu yàlla waaye nga bañ a def ngir di ñeewaateeg ci mbiru bi ak ak bi di di di di soxoraateeg yu mel noonu déedéet loolu moom bu ko def waaw ndax doo doy waaw utal lu la yàlla jox nga xam ne lii de te nga xam ne lii doy na la boo seetloo yow doy na say say say say say besoin de waaw mais nag li ñu wax sànq bu dee pyramide la pyramide des besoins da nga koy yokk lu xew lu nekk nga ne bëgg naa ci am waaw. lu xew lu nekk parce que samay samay maas ñu ngi koy yor samay moroom am nañ ko naa ko am man man soxna si ah lakkal ko sa jëkkër rek fu ñee nii nga ne ko ay aywa ndax ñoom diw mee nee <laughs> ah, nangama ci nangama ci sàngam a ah, bu boobaa nag mbir mi day metti nag waaw bu boobaa mbir mi a ah, dina metti te yaa ko teg sa bopp nag kenn tegu la ko kon nag mu ngi noonu ko al imaam al nawawi rahimahullahu ta'ala léegi nag mu daldi fii teg li nga xamante ne nii mooy hadith numéro hmm, cinq cent treize ndax mooy <laughs> wax nañ la hadith bi insha allahu taala war na ñëwaat ah wax nañ la ko hadith numéro cinq cent vingt trois kon al imam al hafiz an-Nawawi rahimahullah mu daldi fii teg cinq cent treize mu ne wa an abi Muhammadin Talata bni Ubaydin al-Ansaari radiyallahu anhu annahu sami'a rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaquul tuubaa liman hudiya ilal islaami wa kaana ayshuhu kafaafan wa qani'an rawaahu Tirmidhi rahimahullahu ta'aala wa qaala hadiisun sahiih kon hadiis bii la ci al imaam teg boo seetloo moom biñ jógee niroo mu ne wa an Abi Muhammad mu ngi koy jëlee ci saxaaba boo xam ne dakkantalam moo doon Abu Muhammad nee na la tuddoon mu ne Fadalatu Fadalata ibn Ubayd al-Ansari di Fadala ibn Ubayd ibn Nafiz ibn Qays rahimahullahu ta'ala al-Ansari radiyallahu ta'ala anhu wa ardaah hmm? bokkoon ci waa Banu uh, Amr ibn Awf ci waa Aws ci ñooñ la ko uh, al-Awsi ad-Dimashqi al-Ansari Abu Muhammad radiyallahu ta'ala anhu annahu mu ne sami'a rasulallah mu ne dégg naa ndawal yàlla li que ne moom dégg na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yaqulu mu naan tuuba texe waaw li man ñeel na ka nga xam ne hudiya lil islam dañ koo gindi ci l'islam niroo nag bi biñ jóge léegi ci version imaamu ki nga xam ne mooy ibnu maaja rahmatullah alayhi kon texe ñeel na ki nga xam ne hudiya lil islam dañ koo gindi ci l'islam wakaana mu nekk ayshuhu dundam bi nga xam ne mooy tax mu mën a dund lislaamam googee ci àddina bi kafaafan lu ko doy waaw wa qani'a waaye mu doy looloolee lu yem ci ay aajo wa qani'a waaye mu doy ko mais bu dee ne borom bi lim la defal doy na woo ko sawaay mu ngi mel ni yoroo dara waaw mu ngi mel ni yoroo dara mu ne xadiis bi rawaahu Tirmidi mu ne al Abu Isa at-Tirmidi rahimahullah moo ko solo wa qaala bi mu ko solo mu ne xadiisun la boo xamante ne nii saxiixun bu wér la laaj bi mooy xadiis bi kan moo ko dañ naan la al imaamu Ahmad ibn Muhammad rahimahullah moom moo ci ko ci fekk al imaamu al haafiz at-Tirmidhi rahimahullah mu ngi ko indi ci abwaabu zuhdi an rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam baabu maa jaa'a fil kafaafi was-sabri alayhi mu ne haddathanaa al-Abbaas ad-Duuri mu ne ki ñu nettali mooy suñu sëriñ daal Abbaas Euh, ad-Duuri di al-Abbaas di dañuy wax al-Abbaas di Abbaas ibn Muhammad ibn Haatim ibn Waaqid ad-Duuri al-Haafiz wa Abul Fadl al-Baghdaadi al-Khawaarizmi al-Haashimi mawlaahum rahimahullahu ta'aala qaala mu ne haddathanaa Abdullah ibn Yaziid al-Muqri mu ne fi ñu nettali mooy Abdullah ibn Yaziid ibn Abdirrahmaan al-Qurashi al-Adawi al-Makki rahimahullah gis nañ ko sànq mu ne qaala mu ne axbaranaa Haywat ibn Shurayh mu ne fi ñu nettali mooy Haywa ibn Shurayh ibnu Safwan ibn Malik at-Tujibi al-Kindi Abu Zur'a rahimahullahu ta'ala ñi ne noono Abu Yazid la al-Misri al-Hadrami al-Misri az-Zahid rahimahullahu ta'ala qala mu ne akhbarani xabarana man dong Abu Hani al-Khawlani di Abu Hani al-Khawlani turam nekkoon Humayd ibn Hani rahimahullah al-Misri al-Khawlani al-Misri rahimahullahu ta'ala anna Aba Ali kene aba ali amr ibn malik al al al jandi di aba malik amr ibn malik al jandi amr ibn malik al hamadani al muradi mbokk ah, ki nga xam ne mooy uwaysi lañ ah, waaye moom mu ngi newoon fële la nekkoon al misri mu jigi ah, fële ca misr rahimahullahu ta'ala al jandi akhbarahu moo ko xabaare an fadala ibn ubayd jële ca an fadala ibn ubayd ni sahaaba biñ la sandi fadala ibn ubayd ibn nafi bokkoon ci waa aws rahimahullah ad-Dimashqiyu rahimahullahu wa radiyallahu ta'ala anhu sahaaba la woon annahu sami'a kana dégg na Rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam yaqulu tuuba liman hudiya ila al-islam wa kana 'ayshuhu kafafan wa qani'an mu ne wa Abu Hani ismuhu Humayd ibn Hani hada hadithun sahih moom la imaamu Nawawi mu ne wa qaala hadithun sahih imaamu Tirmidhi Abu Isa noonu la ko dee kon hadith bii lëkkaale mag suñu bunt bi leer na mooy fi ñu jógee mooy ne nit ki day doylu waaw ginnaaw bi la yàlla jindee ci l'islam tuubaa laka summa tuubaa ay way way way way bienheureux eh celui <laughs> kii mel nii waay waay pexe ñeel na kii sajaratu tuubaa yow de dañ ca kerloo waaye diñ ca tonowu waaw di nga witti ca garab ya waaw <laughs> waaw te yow am nga pexe ki nga xam ne borom bi gindi la ci l'islam ana lan moo gën a rëy loolu mooy li gën a rëy Allahu akbar waaye dundam nekk xanaa kafaafan lu ko doy ay aajo waaw borom bi teg ci defal la xéewalu nga xam ne qad jamaa laka bayna xayray dunya wal lépp lu ñuy ut ci àddina defal na la ko mooy l'islam wommat waaye mu jël sa xol aj ko ci yàlla ba pare defal la loo xam ne yow doo soxlaal kenn dara waaw waaye sauf que waqan yaa <laughs> waaw waaye waqanaa il faut waa ji doylu ci loolu bu da loolu wax nañ la sànq xarit wa qannaahu Allah borom bi moo lay doylu sinon doomu aadama bi moom de toute façon loo ko jox law kaana libni aadama waadiyaani min dahab bu amoon ñaari xur woor yonent way saa saam nee na dina soxla beneen waaw doon rek continuer rek moo tax dara du feesal biiram lu du suuf rek waaw léegi nag kooku nag alquran nga mën a ñëw ndoxu alquran ak sunna ñu fóot la ci ngir takk-takk yooyu tilim tilim yooyu bëgg yooyu tax ñàkk doylu yooyu borom bi nga ñaan sa borom jaar ci li nga xam ne remède yi mu joxe ak alquran faj nga xam ne shifa la mu faj la ci yooyu ba yow dootoo ko xam bu dul woon xadiis yi doo ko xam waaw kon nag loolu lu am am solo la kon mooy di doylu di yem ci wàllu dund wàllu dund loo xam ne li la borom bi wërsëgal mu doy la doyloo ci waaw boo ëppalee nag bëggee yow na ngay jàpp ne li la yàlla defal sax doyu la ndax doyu na la ndax yow ma soo xiif toog nii heure añ jot añoo dalu la wala nga xiif nii lekkoo dalu la nga naan war a naan dal am nga loo sot dalu la amoo problème ay location yow boroom bi may na la foo xam ne moo xam sa bàyyi la ko fi bàyyi loon wala yow yaa ko utoon sa kër goo xam ne ak nu man di mel fooy suturloo waaw te amul dara étage ya naan man ci seng laa dëkk waaw après yaa ngi fi di dëkk kii i borom bi may loo xam ne bu dee am nga njaboot ju ndaw loolu lépp ñu seeni besoin léegi ngay xool borom étage bi ay woy diw koto bi ay sama xarit ba nangam ah kooku am na problème wu ndax borom bi defal na ko lu ko doy de waaye gisu ko te loolu nag lu garaaw la waaw borom bi di la xéewal mais gisoo xéewalu borom kooku kafara bi na kafara bi bi bi an'amillah xéewalu yàlla yi la wetti waaw te nag bokk na ci bàkkaar yi ne kon nag te kooku du nekk santaakoon du sant boromam tabaaraka wa taala kon xadiis bi lëkkaale baa ngongo